wa fi lbaabi saalisi wal ishriin ba'da jawaazi lubsi al liman bihi hikka kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu ci suñu jotaay bi ñu génn buntu cent bi di garab numéro cent ak ñaar fukk ñaar ci Riyadou Salihine ci kitaabu libaas téere bi wax ci wàllu colko gi ñu jeexaloon ko buntu boobu doon wax ci tahrimi libaasil xariir rijaal ba ni mu jeexe woon xadis mujj woon a gis moo doon xadis numéro neuf mu wa an Xudayfata radiyallahu anhu annahu qaala nahaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam an nashraba fi aaniyati aldahabi walfidda wa an naakula fiha wa an lubsi alxariri waddibaaj wa an najlisa alayhi kon lool gisoon nañ ko walillahi alhamdu walminna nee woon nañ la xadis boobu war na ñëwaat xadis mille sept cent quatre-vingt-seize inshaa Allah te romboon na xadis sept cent soixante-dix-sept tey nag ñu war a ubbi buntu boo xam ne buntu bu bees la waaye comme niñ la ko waxe woon bi ñuy tëj ne masala bi fii bi imam di traité fii gisoon nañ ko ci buntu bii ñu tudd léegi nga xam ne moom lañ jeexal ci jotaay bii ñu génn moo tax ñu ci taxaw noonu mu ne kon baabu buntu mooy chapitre cent vingt-trois buntu jawaazi possibilité lubsil harir sol li nga xam ne mooy sooy sol soie li man ñeel buur ga nga xam ne bi xëy xëkka daa nekk ci moom li nga xam ne ay démangeaison ay góom ak yoo xamante ne da koy xesen mu koy jàpp lu metti lool ci yaram bi mel ni ku ñu diw am raay duut <laughs> fay fay xam nga am raay duut <laughs> am raay duut de wala ko sangoo saabu xeme boo xamante ne nii dosage bu ëpp na <laughs> mu mel ni sa sa yaram wi day fet fet sa waaw ngay xeset muy boo mayul am ciy góom <laughs> ak yi nga xamante ne ci téeñ yéeg façon ermite termite yéeg yooyu lay jóge ki nga xam ne daa am loolee ci yaramam ah possibilité mu sol li nga xam ne mooy xariir loolu waxoon nañ la ne la al imam daa bokk ci ñi nga xamante ne te mooy mazhabu shafi'iyya yi rahmatullah alayhi kene ginnaaw bi ñu d'accord bi mu ne ijma am na ginnaaw ñi nga xam ne dañ doon xaraamal comme Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu li nga xamante ne mooy sol sooy ci góor ak ci jigéen waaye ginnaaw bi nga xamante ne nii ñi nga xamante ne it dañ doon wax ne jële ci ñoom ne way sooy góor ak jigéen a ci yem dara la xaraamul laa wax ginnaaw loolu mu ne woon ijmaa am na te ne yii yëpp dafay amatul li am mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ginnaaw gi dëppoo nañ leen waaw mooy ne sooy dafa xaraam góoru xeet wi dagan li nga xamante ne mooy seen jigéen comme ni ko xadiis yi leeraloon te taxoon nañ ci ay yoon yoon walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des ñoo ñoo nga xam ne ñoo ne woon ne almanu mutlaqan ala rijal ci lu ñu doyal ci góor ñi te moo doon waxu ñoom imaamu abu hanifa imaamu malik na ko doon ash-shafi'i rahmatullah alayhi léegi nag mu des waaw est que am na ku muy possible foo xam ne nañ leen tere nañ ko de waaye bu darura taxawee wala bu liy xewee bu xat-xat amee comme kii ami góom ñu daal di koy permettre xam nga loolu waxoon nañ la ne ku mel ni xana al imam Abu Hanifa ak imam Malik dañ koo tere ci luñ joyal waaw ta ci seen kaw wax boobu lool ci lañ jàppe woon ñi nga xam ne kuréel yi nga xam ne ñoo ne noo le fait que imam euh, euh, Abdurrahman ibn Awf ak az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma yeneen saa salaam lam leen permettre woon loolu seen jagle la yaa ngi dégg loolu seen jagle la woon ah da di seen xusuusiya la kon nag mënuñu koo euh, mënuñu koo lawal ci ñeneen ñi waaw sauf que ku mel ne al-Qadi Abu Yusuf naka noonu al-imam Shafi'i ñoom ñu ne d'accord nañ ak suñu imam yi. d'accord nañoo ñoom de xam nga imaamu Malik sëriñu imaamu Shafi'i la direct imaam al Abu Yusuf taalibe imaam Abu Hanifa la direct waaw mooy suñu ñaari sëriñ imaam al-Shafi'i Abu Yusuf ak al-Shafi'i d'accord nañoo ñoom waaye nag ah ku am lu mel li ñu ko yeneen saa al-hikka ku ko am loolu man ngaa def ñoom. waaw kay te waxoon nañ la wax wàll imaam at-Tabari rahmatullah leen dellul foofee ak ñeneen léegi loolu nag la indi fii moom ngir dëbër ngir dëgëral mazhabam li nga xam ne moom la jàpp euh, que solo sooy euh, waxuñu liñ ci permettre loolu taxawoon nañ ci masala boobu jeex na waaw ci li tolloog ñeenti baaraam loolu permettre nañ ko ci looy boroode wala looy def ci yére bi boo xam ne du sooy nag loolu yonent saa salaam moo ko maye. mooy bu ko dépassé waaye bii mooy ki nga xam ne sooy yéréb sooy lépp sooy wala li ci ëpp sooy moom lay sow soa <laughs> ñu ne ko mën naa nekk bu dee ne li daloon ñii hadis a anas bi di tudd moo leen dal kon al imam al hafizul an-Nawawi yu léegi nag ñu daal di dikka ci li nga xamante ne ni mooy mbir mi hmm? moom li nga xamante ne noonee la ko solowee moom moom noonu la indi hadis bi fii moom <laughs> al imam an-Nawawi rahimahullah kon muy hadis huit cent dix mu ne an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qala raxasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lizubayr wa abdirrahman ibn awf radiyallahu anhuma fi lubsil hariir li hikkatin bihima muttafaqun alayhi kon xadis bi képp dong la fi indi waaw képp waaw la fi indi waaw mu ne an anasin mu ngi jële ci Seydina Anas ibnu Malik ibn Damdam wala ibn Nadr wala Nadr moo nekk ci diggante bi avant Damdam di ñëw ibn Nadr ibn Damdam xaadimu rasulillah ah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon moom Seydina Anas mu ne radiyallahu anhu annahu qaal mu ne raxasa waaw mu ne permettre na de raxasa jox na permission kan rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam joxe na permission permettre na li Zubayr ibn al li Zubayr kese ñeel az-Zubayr da Zubayr ibn al ah, ta'ala anhu wa Abdurrahman ibn Awf ak beneen Awf az-Zuhri radiyallahu anhuma ñoom ñaar fii lubsil xariir yoneen saa salaam jox na leen permission may leen ñu daal di mën a sol sooy lu ko waral li hikkatin ay góom yoo xam ne moom lañ amoon xam nga jarab da jarab mooy waaja mooy gaal mooy ak waga voilà ak waga mooy waga fay yow xam nga waga mooy feebar la boo xam ne ay góom mooy nekk sa yaram bi yëpp daanaka waaw waaw kosa kosaa <laughs> <laughs> yi yàgg la ko waa lee ilee fàttale ko naa daal côté gone doon nañ ko wax waaw mook raay duut moom mais nga xam ne ñu la ko defee sa yaram bi yéppay xesen buñ la ko raay la ko fenn ci sa yaram bi mais ci xesenu ngay dëkk wala saabu biñ la waxoon ne la <laughs> wërngalëb saabu boo xamante ne bopp xene la boo xam ne dosage ba pataana nga daal di koy jël nag daal di koy éé yow de di nga <laughs> ngoon gu na ngoon gu naqari boo xam ne doo dootoo ko fàtte waaw xikka mook jarab ñoom ñoo niroo mooy euh, euh, façon wa mooy moom lañ naan waga ci français la gaal bokk ci français muy ak waga xikka <laughs> ak ay góom yu ñu amoon bihima bu newoon ci ñoom ñaar mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al Buxaari soloo na ko na naan al imaamu Muslim Abul Husayn léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar la ko solo ñu ne la déedéet xadis bi seen sëriñ al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah alayhi jiitu woon na solo ko ko solo na ko seen mbokk taalib al imaam abu daawud ak at-tirmidhi ak an-nasaa'i ak ibn maaja mooy rawaahu ashaabu sunani al arbaa mooy rawaahu al jamaa mooy imaamu ahmad imaam eh, ash-shaykhaani ak sunanul arbaa ñoom ñëpp solo nañ ko kon al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullahu taala indi ko nag ci bërëb yu bari ah indi ko ci bërëb yu bari temps yi am na buñ ci tuddoon biñ naan ñi nga xam ne dañ ne waa sol sooy mën naa nekk d'accord nañu bu dee ne nit ki daa am lu ko dal lu mel ni lii daloon nii waaye nag bu boobaa dañ koy tënk rek ci ci ci ci xare waaw ci tukki bu dee ci tukki waaw mais bu newoon ci tukki moom loolu mën na nekk te lool benn lenn ci Shafi'i yi ñoo ko ba Imam An-Nawawi ne non li lii moom dëgërul voilà dama ne la woon waa léegi ñoom ñu ne leen waa léegi <laughs> waa ji bu tukkee la ko dal continuer dal ko mooy ak ak ay góom ca tukki ba mu ñibbi ci këram mu continuer lan mooy différence bi eh, ah waaw ndax xanaa ñoom ñu la waxal leen nag nekk ko parce que dañuy permettre di woyofal ci tukki loo xam ne du ñu ko woyofal ci biir euh, dëkk bi loolu it mën naa nekk gisin waaye loolu dëgërul insha allahu taala gisoon nañ ko ca foofu moom lañ doon ci kitaabul jihaadi wa siyar baabul xariiri fil harb ah kon foofu ndax foofu euh, ñu jël ban en tout cas bi niroog euh, kaddu yi moom mu ngi ko di ci kitaabul libaas baabun ma maa yuraxxasu lirrijaali min alxariiri lil xikka waaw al imaam al xaafiz eh, al buxaari noonu la ko tuddee kon nag mu ne haddasani Muhammad mu ne ki Muhammad di Muhammad ibn Salaam al sulami abu Abdillah abu Jaafar ñi abu Jaafar la al Bikandi di al Baakandi wala al Fikandi boo ci wax baax na mooy al Buxaari waaw ah mbokkam ñoom ñoo bokkoon fu ñu dëkk muy Bukhara muy Muhammad ibn Sallam al-Bikandi Abu Abdillah al-Hafiz rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarana Waki'un mu ne ki ñu xabaar nag mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs Abu Sufyan ar-Ru'asi al-Kufi al-Asfahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbaranaa Shu'batu ki ñu xabaare mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Atakiyu al-Azdiyu Abu Bistaam rahimahullahu ta'aala al-Basri amiirul mu'miniin rahmatullahi alayhi an Qataadata moo ko jëlee ci Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith ibn Saduus Abul Khattaab al-Basri as-Saduusi al-Basri rahimahullahu ta'aala an Anas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 xoolal al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala mu ne ci kitaabul jihaadi wa siyar haddasanaa Abul Waliid wa Tayaalisi Hishaam ibn Abdil Malik al Baahili al Basri rahimahullahu taala qaala haddasanaa Hammaam mu ne ki ñu nekk mooy Hammaam di Hammaam ibn Yahyaa ibn Diinaar al-Uudi rahimahullah albasariyu alazdiyu shaybaniyu rahmatullah alayhi qaala mu ne an Qataada te gis nañ ko sànq an Anas gis nañ ko sànq mu ne ha taxawal man imaamul Buxaari mën la beneen tàllale haddasanaa Muhammad ibn Sinaan te nettal nañu hadiis bi jël naa ko suñu beneen sëriñ di Muhammad ibn Sinaan albahiliyu abou bakr albasariyu rahimahullahu taala qala haddathana hammam moom lañ gisaan an qatada gis nañ ko saan an anas radiyallahu taala anhu anna abdarrahman ibn awf wa zubair ash-shakawa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'ni al-qabl farxasa lahuma fi lxarir faraytuhu alayhima fi gaza voilà dana fii saydna abdarrahman ibn awf ak az-zubayr kat dañoo dem radiyallahu anhuma daal di jàmbat yonente bi alayhi salaam yaani al xaml mooy téeñee yi nga xam ne euh, man nañoo indi ak waga ak ay góom buñ la toppee voilà waxoon nañ la foofu li al imaamul xaafis waxoon ne yenn yi dañ ne xaml li xikkatin yii nañ ndax góom yi amoon mu ne leer lu benn rek la mooy léeg-léeg dañuy tudd li waral góom ya muy muy tiiñ ya léeg-léeg du tudd tiiñ yi tudd la nga xam ne moo ci xew ginnaaw bañ fi jaaree ñoom tiiñ ya muy li nga xam ne mooy xaml yi ko waral voilà ñu tudd loolu mais c'est la même chose liñ ci jublu benn la fa arxasa dañuy tudd léeg-léeg conséquence bi mooy li mu waral ak la ko waral voilà léeg-léeg ñu ñu ñu ñu tudd rek ne la ko waral muy kiiñ yi léeg-léeg ñu tudd la mu waral muy góom yi fa arxasa bañ ñaanee daal di jàmbat yonent bi alayhi salaatu salaam mu daal di leen permission te waxoon nañ la permission fu mu am azima daal waaw mooy charia day teg atte boo xam ne daal dëgër lii la bu xat-xat ñëwee mu daal di ubbi ah ab ab fenêtre pour ñi nga xam ne ñoom ñoo toll ci xat-xat mu woyofal leen ndax al al mashaqqatu ci sharia tajlubu taysir ah alhamdulilah loolu bokk na ci qawaid yi nga xam dañ koy jàng ci xadiis yi al mashaqqatu tajlubu taysir al amru idha daqa tasaa wa idha tasaa daaq voilà mbir mi daal bu xatee dañ koy yaatal xat na ci ñoom. charia du ne ah non non non non non non non ah, solution ah. léegi lii mooy ci eh, euh, xalaatu ak ñi jàpp comme ñoom imaamu Nawawi ak Shafi'i yeeg al imaam Abu Yusuf al-Qadi radiyallahu anhu que ne affaire bi yemul ci ñoom ñaar sinon bu dee ñi nga xam ne dañ ne seen jagle la ñooñu moom ba léegi dañ naan la waaw waay ci ñoom kese la yem waaw loolu seen jagle la ñoom kese waaye keneen mënuñ cee qiyaas keneen kon euh, mu ne kon euh, yeneen bi alayhi salaam bi ñu ko jàmbatee fa arxasa lahuma mu jox leen permission fil xariir ñu sol sooy mu ne fara aytu man anas ma gis ñu sol mbubbu sooy ya alayhima ca seen kaw mooy Abdurrahman ak Seyna Zubair fii Gaza fekk ci yëpp xare lañ ne woon lii moo tax ñu wax liñ la waxoon sànq leen li ci Shafi'i yi ne lii nag mooy waaw man nañoo euh, ku am lu mel ni liñ amoon man ngaa sol sooy waaye nag ci tukki kese waaw kon mu ngi noonu wala ci xare kon eh, nii la ko al imaamu al xaafiz al buxaari solo kanta al imaamu muslimu abul xusayn moom day dajale xadiis yi ñaari version ñaar ñetti kii la ci indi façon lépp ci kitaabu al libaasi wa ziina baabu ibaahati eh, lubsi al xariiri li rajul idaa kaana bihi xikka aw naxwihaa imaamu nawawi moo def lii eh, mu ne xaddasanaa nettali na Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala al-imam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj mu ne nettali nañu suñu sëriñ nettali nañu suñu sëriñ Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadaniyu al-Kufiyu sëriñ waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Abu Usama mu ne nettali nañu Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashiyu al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala an Sa'id ibn Abi Aruba mu jël ko ci Sa'id ibn Abi Aruba Mihran al-Adawi wa Abu an-Nadr al-Basri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Qataadatu gis nañ ko sànq ci riwaa Imaam al-Bukhari anna Anas ibn Maalik anba'ahum gis nga xam nga fële Qataada dane an da Qataada mudallis la mais leeral na ci yeneen riwaay comme fii que ne anna Anas que ne Seydina Anas ibn Maalik Seydina Anas di doomi Maalik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhu dhul udhunayni xaadimu rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu anba'ahum moo leen xabaar anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam raxxasa li Abdirrahman ibn Awf wa Zubayr ibn al-Awwam fi al-qumus al-harir fi safar min hikkatin kaanat bihima aw waja'in kaana bihima kaana bihima voilà fii mu ne <coughs> Qataada mu ne Seydina Anas radiyallahu anhu moo ñu nettali kene yeneen tibay sa sam jox na permission ñeel Abdurrahman ibn Awf ak Sayyidina Zubayr ibn al-Awwam ci ñu sol ay xamis yoo xam ne ci sooy la ci tukki ci la ko waraloon mooy ay góom yu ñu amoon yu newoon ci ñoom wala boog ay métit yu ne woon ci ñoom kon affaire bi mu ngi nii léegi kon ginnaaw bi nga xam ne lañ gis njàngat bi njàngat bi ci tegu beneen bi mooy gisoon nañ ko te fàttali nañ ko ci li ñuy tàmbali léegi bunt bi moo tax foofu la ñuy yem mooy ci kaw waxu imaamu Nawawi mii ak ñi nga xam ne mooy mazhabu Shafi'i rahmatullah ak ñaan ak ñoom mooy ne lii nii yemul ci ñoom ñaar dafa nekk loo xam ne képp koo xamante ne ndax daal al ibratu bi umumi lafz la bi xusuusi sabab li ñuy bàyyi xel mooy nekkul rek waaye la taxoon mbir mi à àtte ba sariya joxe ko waaw ndax amul dara ci selon ñoom luy ñëw luy wane ne lii seen jagle la. voilà loolu moo tax ñoom ñu jàpp ne kon képp koo xam ne li leen dal ak lu mel noonu wala lu ko gën a metti dal na la. bu boobaa te sooy sol sooy man ko mën a wàññi mettit ga wala am lu mu ci jur ba mettit ga wàññeeku kooku day mën def ni ñoom te dara ko ci fekk waaw waxoon nañ la nag ñeneen ñi seen abi te lool Seydina Omar ibn al ci lu mel noonu la jéng ci riwaaye boobu hadis boobu nga xam ne moom lañ la waxoon digganteem xew-xew boobu ak Seydina Khalid ibn al-Walid Abu Sulaymaan radiyallahu anhuma kene moom daa gis ne loolu seen jagle la en tout cas jëfam loolu lay lim naan Seydina Xaalid bi mu gisee mu sol yére sooy ndax Seydina Xaalid moom daa jàppoon ne sooy grawul parce que Yonent saa salaam permettre na ko ñee waaw daw waxoon nañ ma sax boobu amatul woon waaw permettre na ko permission bi c'est pas pour góomi kese waaye daa dindi sax tere ba mu ne ko est yaay comme ñoom ah léegi foog nga dindi ko ah voilà kon mu ngi noonu waa loolu taxawoon nañ ci walilah alhamdulilah kon incha allahu taala ñu euh, euh, yem noonu ci hadis bi. lépp loo xam ne moom lañ tooxoon def nañ résumé bi walillahi alhamdu wal minna ku bëgg lu ci gën gudd nag gën a yaatu insha allahu taala day delluwaat fi nga xamante ne mooy hadis eh, bunt bi ñu génn rek voilà moom yomb na nga delluwaat fa bu ko defee insha allahu taala saw sawfa tara insha allah ma yashfi eh, ghalilak loo xam ne dina man a ma eh, sa mar xam masala yi dina am loo xam ne li nga fa daj lu loola sa dal sa mar wallahu taala alam kon nag ñu yem noonu léegi nag ñu jàll ci beneen buntu bi nga xam ne moom la ci al imaamu an-Nawawi daal di teg insha allahu taala